ñu ñëw ci laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak ñaar te annoncé woon nañ ko ci jataay bi ñu génn walillaahi alxamdu wal minna doon tontu kàcc yahuud yi nga xam ne ñoo doon wax naan seydinaa suleymaan alayhi salaatu wassalaam am jabarkat la woon dara la nekkuloon yonent ak ñi nga xamante ne nii mooy ñoom bal li am ba def ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo topp li nga xam ne moom la leen seytaane yi doon sax te xamaloon leen ko waxoon leen ko ci ay kàcc ci li ci wàllu seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam waaye ak li jëm ci wàllu njabar bi nga xam ne yahuud yi kenn dàqu leen ko woon ndax njabar dañ koo aayoon dañ cee aayoon gaay xamaloon ko du ñoom dundoon nañu fële ca Firawna ba nga xamante ne nii fa la doon du dajale dundoon nañoo njabarkat yu mag yi foofale waaye dañ cee am xam-xam bu rëy rëy boo xam ne lool moo tax Labiid Labiid ibn al-Asam damooy benn yahud la ci ñoom koo xamante nii moom moo njabaroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon jël ci karaw bi daal di koy njabar voilà ndax aay bu ñu aay ci li nga xamante ne mooy ak njabar ñoom yahud yi léegi nag ba pare nag ñu bëgg a wax ne Seydina Sulaymaan moom moo doon defuk njabar kantaa ñoom li ñuy def xam-xam mu sell la te loolu kadib la wallah suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wattaba'u ma tatlu shayaatiinu ala mulki suleymaan wa ma kafara suleymaanu walaakinna shayaatiina kafaruu yu'allimuuna annaasa sixra wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruuta wa maaruut wa ma yu'allimaani min axadin xattaa yaquulaa innamaa naxnu fitnatun falaa takfur fayata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi wa maa hum bidarriina bihi min ahadin illaa bi'idnillaah wa yata'allamuuna maa yadurruhum wa laa yanfa'uhum wa laqad 'alimuu laman ishtaraahu maa lahu fil aaxirati min xalaaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kaanu ya'lamuun suñu boroom tabaaraka wa taala laaya mi nag dafa gudd léegi xam naa dañuy jël par ndànk-ndànk di dem walla wattaba'u mu ne kanta ñoom yahuud yi ñoom ñii ñooy ñi nga xam ne wattaba'u te ñoom dañoo topp maa li nga xam ne tatlu shayatinu moom la shaytaane ya doon jàng doon ko tasaare doon ko wasaare ala mulki Sulaymaan te la nga xam ne ca nguurug Sulaymaan di ci duur di wax loo xamante ne nii du dëgg de di waxal seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam naan moom mii am njabarkat la woon te gis nga yii nii yi nga xam ne moom la seytaane yi daal di na naan loolu ñu leen doon jàngal ñoom yahuud yi seytaane yi te ñoo leen gëmloo woon ne Seydina Sulaymaan affaire nguuram gi yépp ci yii nii la ko tegoona ah. alors mu ngi noonu suñu boroom nag ne ñoom ñii ñoo topp la saytaana yi doon jàng di ko duur ca jamonoy Seydina Sulaymaan ak ci nguuram gi naan ci lii la tegu woon wa maa kafara Sulaymaan suñu boroom ne Seydina Sulaymaan de alayhi salaatu wassalaam masula weddi lool moo tax mufassiruuna yi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne li ëpp ci ñoom ñu bari ne gis nga ak kii mooy ak njabar kéefër la parce que suñu borom tabaaraka wa taala moo ne wamaa kafara xam nga ñoom dañu na dañ doon tuumaal Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ak njabar lañ ko doon tuumaal naan magie la doon def moo c'était un grand magicien kese nekkul woon prophète kenn ko yónniwul woon suñu borom ne wamaa kafara Sulaymaan Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wasalaam weddiwul lan moo tax mu ne weddiwul parce que as-sihru huwa al ndax sihr branche la bu mag a mag a mag mooy la a pàcc la bu mag a mag a mag ci weddi borom bi tabaaraka wa taala walaakinna a shayaatiina kafaru waaye li am ba des mooy gis nga seytaane yi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo weddi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo weddi liggéey bañ doon liggéey jamono yi Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam amuñ ci woon pexe walla lool la woon waaye ñoom ñooy vrai yéeféer yi ndax gëmuñu woon dara yuallimuuna naas ba moo tax ñu doon jàngal nit ña a sihra li nga xamante ne ginnaaw gi ñu commencé ba mu génnee àddina ñu tasaare xam-xamu li nga xam ne mooy njabar daal di koy gina wasaare walla jin koo wasaare sinon njabar amoon na bu yàgg walla parce que njabar dafa amoon bu yàgg te loolu tamit nit ñi ci seytaane yi lañ ko jële woon gis nañ Firawna keroog bi mu naan bi Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam Seydina Muusa moo jiitu Seydina Sulaymaan fuuf léegi bi bi bi mu ñëwee indi fa la mu indi loxoom beeg yatam weeg loolu mu ne mo yow ñu ngay tiital ak sa jabar gi wallahi dinañ la indi jabar boo xamante ne nii yow sa frère bi hii dinañ leen indil jabar bu leen jommil ñoo xam ne ñoo leen gën a ay fuuf lekk nag liñ la li ma leen di wax yow yéen ñaar yow Muusa ak Haarun sa frère bi aleykum asalaatu wasalaam man le grand pharaon man mi nga xam ne maay waa yor nguurug Égypte léegi man li ma lay wax mooy seetal bés bu la neex tànnal rendez-vous bu la neex ak fu la neex makaanan soa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam tànn bés yawma ziina bés bi nga xam ne mooy bésu feet bi nga xam ne ci la nit ñi di parade gaa yépp génn nit ñépp génn di xool Firawna ak bii ak arme rek yooyu mu ne bés boobu laa soxla voilà fi nit ñi baree foofu laay jël alquran non su kii tawraat li ma yàlla yónnee lu leer li temps yi sax joxoon ko woon tawraat waaye ci laay jële li ma borom bi wan muy lu leer lu wan ne ci moom la tukkee tak ko ci biir nit ñi voilà loolu moo tax waxoon nañ la foofu képp ku yaakaar ne moom lu baax li nga yor nekkal ca néegu ñax ya ca àll yu sori ya kanta ville bi biir Dakar ville bii waaye yow New York City gii bu leen fi ne dem leen ca àll yu sori ya ca amish ak yoo yële ngeen daal di fay doxal mooy kooku xamul li muy wax noo tax Seydina Muusaa tànn fête nationale fi ñépp tey tay bu doon tay dañ daan les Champs-Élysées bu doon ci waa Paris mu ne man foofu laay tànn Champs-Élysées télé di ko wane te fa la défilé bi amee foofu laa soxla foofu laa soxla man temps bu dee fële moom ca Sénégal place de l'indépendance man foofu laa soxla jour de 4 avril foofu laay daje yéen ay wana ngeen ñëw kon nag affaire baa ngi noonu kon ngir walla ne mooy jabar yàggoon na waaye ni muy yàgg-yàgg lépp ci saytaane yi la jóge woon ñoo ko doon jàngale di ko wasaare ba nit ñi daal di ciy aay rek mooy jabarkat boo gis day collaborer ak saytaane yi voilà loolu la mooy seen xarit yooyu qurana su yooyu nga xamante ne nii moo tax suñu borooma ko waxoon waman ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin gisoon nañ ko mu ne képp koo xam ne dangaa bàyyi du mooyu ba fi tudd borom bu mag bii di alquran waaye di ay tawraat ak ay injil yooyu mu wàcce woon képp ku ko fi bàyyi ak li mu wàcce woon ci yonent yi jiitu woon képp ku ko fi bàyyi di topp leneen suñu borom nee na dama lay lëkkaaleel bàyyi la lëkkaale la koo xam ne ak saytaane boo xamante ne mooy nekk sa lëkkaale loolu moo tax njabarkat yi kenn ginu leen a salte foo leen gise yu yu waye di kese la ñuy def wal iyaadu kon nag mooy njabar kon yàggoon na kon nag mu ne gaa yi na alhamdulillah mu ne kon nag du du Seydina Sulaymaan moo weddi de walaakinna shayaatiina waaye li am ba des mooy shaytaane yi de ñoom ci seen boppu kafaru ñoom ñoo weddi naa sa ba moo tax ñuy jàngal nit ñi jamono joo jële ak jamono yu yàgg ya sihra li nga xam ne mooy njabar ndax njabar ab lu ñuy jàng la mooy magicien yi loolu bu leen foog ne da di toog rek après nekk magicien noo ab xam-xam la boo xam ne moom la lañ leen di jàngal boo xam ne moom la ñuy saupoudrer ab ab ab poussière bu ñuy sànni rek ci bëtu nit ñi yow di la moo tax suñu borom ne yu xayyalu ilayhim annahu jaan mooy gis nga gaay bi ñu sànnee seen yat yooyu njabarkatu Firawna yi mooy ne way ex indi fa wa jaa'u bi sihrin azim ñu indi fa ak njabaru extraordinaire boo xam ne nit ñi mooy seen bët yi la ñuy wan ne daneen di jeneer loo ko ne lii nii yàq yi nii jaan la que ne sa kii ay ay ay ay la alors que dëgg-dëgg duñu serpent mooy ne ñoom noonu la bëtu nit ñi la ñuy fexe daal bi kii ak ci seen magie gi ñuy def. moo tax suñu borom ne gaa yi nag ñoom ñii ñoom ñooy ñi nga xam ne shayatin yi muy shaytaane yu féttërlu yi la alayhim la'inullahi almutataaliya ñoom ñooy ñi weddi waaye du seydinaa Sulaymaan de kon alayhi salaam yuallimuuna an-naasa ñu nga doon jàngal nit ña as-sihra li nga xamante ni mooy mooy ak njabar wama unzila waaye lii nii wama unzila léegi nag fii nag la wax ji nekk voilà fii fii nii beneen wax a ngoog wama la ak lañu ñu wàcce lool benn am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne lii nii wax noonu lañ ko tekkee dinañ wax yeneen yeneeni tekki wax la inshaa allah lan moo ci gën dëgër mu ne wama la waaye ñoom ñoo doon jàngale njabar ak la nga xam ne moom la ñu wàcce alal malakay ni ca ñaari malak ñaari malaaka ya bi baabila te newoon ca babilon muy dëkk Ibrahim alayhi salaatu wasalaam juddoo woon muy Babil muy Babylone foo fële ci Mésopotamie nekk ca Irak foo fële léegi mu ne mooy ñaari malaaka ya nga xamante ne nii moom la ñu wàcce woon ci ñoom ñaar bi Babila ca le portes de Babil de Babylone foo ca Babil mais maa ñaari malaaka yooyu mooy ñan ñii mooy lii dama lay wax li ñenn ñi di ko dekkee rahmatullahi alayhi ne ñooy Haaruuta wa Maaruut benn malaaka bi mooy Haaruut beneen bi mooy Maaruut léegi ne ñooñu la ñooñu noonu malaaka yooyu li ñu wàcce woon ci ñoom ndax seen boroom da leen a wàcce woon indi leen fi ñu nekk fitna ci ci nit ñi ñoo xam ne da leen ciy jaare xool ndax moom mi ne dama leen bind deew ak dund li yabluwakum ngir mu daal di leen nattu ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amala moo gën a rafet jëf nag mu daal di ne da leen di indi fii ngir fitnaal leen moo tax ngir nattu leen yéen nit ñi loolu moo tax mu wàcc ñaari malaaka yoo xam ne ñoom cosaanal njabar ñoom la ko borom bi jaaral ñoom ñoo ko wàcce di ko xamal nit ñi te nag doonuñ ko woon xamal nit ñi lu dul lii lañ doon wax la fayata'allamuna mu ne wamaa yu'allimaani ñaari malaaka yooyu ci waxu boroom xam-xam yii rahmatullah alayhim ñoom doonu ñoon jàngale min ahadin doonu ñoon jàngal kenn njabar hatta yaqulaa lu dul dañ lay wax bala ñu laa jàngal mbir mi dañ lay wax ne la ah innamaa nahnu fitna ah ñun ñaar ñii xam-xam bi ñu yor ah di ko xamle ah nattu la de du xam-xam bu baax de attention de falaa takfur boo ko amee tamit xanaa nga xam ko ngir mën a moytandiku xam nooy génne ci njabar ak loolu waaye falaa takfur de bu la xam-xam bii ñu leen di xamal bala ma la ku laata ñuy xamal kenn lii lañ la doon wax bala ñu laa xamal dañ naan la ñun de fitna lañ de nattu lañ de falaa takfur kon xam-xam bii bu ko yor ba mu yóbbala ci kéefër fa yata'allamuna bu ko defee nit ñi ñëw di jàng ci ñoom minhuma ci ñaari malaaka yooyale maa li nga xam ne yufarriquuna bihi ci la ñuy tase daal di tàqali baynal mar'i diggante nit ki wa ji zawjihi ak jabaram wala diggante jabar ji ak ki nga xam ne mooy jëkkëram ñu jànge ci ñoom nan lañ koy defe ci njabar wa ma hum bi darrina bihi min ahad waaye ni muy demee noonu manuñoo lor ñoo ñooñu doon ko jàng ñoo lor ci njabar jooju kenn illaa bi iznillah lu dul ne daa daa neexoon boroom bi ci ndigalul borom bi wa jàng